alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi kitaabihi fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jamcihi maa farraqahu daymaani radiyallahu ta'aala anhumaa wa ardaahumaa fil muqaddima. fawaajibun alal cibaadi turraa jamcuhumaa likay yanaalul ajraa fa waajibun ala al-ibaadi turra jam'uhumaa likay yanaalul kon mu ne fa waajibun kon nag dafa nekk lu war kon ñu ngi ci ñaari xam-xam bi nga xam ne mooy toppatoo ci biti muy fiq ak xam-xam bi nga xam ne mooy toppatoo lu biir la ca biir di sellal muy tasawuf léegi nag bu nekk wax na la képp ku doyadal benn ci ñoom lan moo lay xaar léegi kon nag mu ne fa waajibun kon nag dafa war alal ibaadi ci jaam yépp torran mboolem seen kenn génnu ci amul kenn koo xam ne man ngay permettre sa bopp ne bon man nag <coughs> man sama yoon newu ci ah man moom sa waay man daal naa xam ni may jullee ni may woore jeex na kantaa ay sellal yi gaa yi wax naan yooyu sama yoon newu ci kooku kenn mënu la permettre sa bopp lool ndax borom bi lu sellul ngir moom da ko dul jàng da ko dul d'accord du ko d'accord du da ko dul nangu waaw <laughs> lépp loo def ngir sa bakkan wala ngir ñoom diw wala ñoom daa wala ñoom Demba ki Samba ki Asto ki Nogoya ki Nicolas ak ñoom Elisabeth mais borom bi da ko dul nangu kon la ne yow lay tax. nga fóot sa xol bi ci yooyu yépp sama yoon newu ci lool yaakaar nga ne kenn ab jullit man naa taxaw di permettre boppam lool mu ko man dane moo tax mu ne fa waajibun dafa war nag bi ñu xamee lii alal ibaadi ci jaam yépp turran mboolem seen la wax kenn génnu ci jam'uhuma mooy dajale ñaari xam-xam yii li kay yanaalul ajra li kay bu ko defee ngir ñu mën a yanaalu ñu daal di jote al ajra pay ga borom biy digle ci jëf ju ne gis nga lim nekk ci koor nekk ci jàpp julli zakat ak yooyu noonu la ci ak aj makkaat yépp jaamu yàlla yépp noonu la umraat yépp bu ñëw jëf yi noonu la bi feeñ ak bi nekk ci biir bu ma dëppooweeg ni koy nent ma ne saa saam defe ës këy kookule waaye moo tax boroom xam-xam yi naan bépp jëf boo xamante ne nii dëppoowul ak lu ko yonent bi alayhi salaam doon defal ni mu ko jàngale de toute façon boobu kenn du ko nangu waaw waaye mu dëppoo kese doyul parce que man naa dëppoo fekk nit ki daa bëgg nit ñi ndéggtal gis ko gaa yi gis ko ngis tax muy def noonu la gaa yi naan cay diw wallahi julli malaaka la yor ndekete yooyoo ko ci neex kon nga foog yàlla nangu na dina soxna loolu déedéet innamaa yataqabbalu Allahu minal muttaqiin suñu boroom nee na ca istuwaaru Haabil ak Qaabil innamaa dëgg-dëgg yataqabbalu boroom bi ñi muy nangul mooy minal muttaqiin ci ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla kooku ragalul yàlla bu ragaloon yàlla du def ngir nit ñi bàyyi boroomam déedéet kon dafa war ci jaam ñépp jam'uhuma dajale ñaari xam-xam yii waxuñu nag nga nekk ci ay imaamu Maalik ci wàllu tasawuf nga nekk am am am am Ahmadul Xadim radiyallahu anhu non mooy xam ci loo xam ne yow dina la doy te nga koy jëfe yàlla tax jeex na waaw li kay yanaalul ajra ngir ñu mën a jote pay gi ci borom bi di képp ku jëf jaamu yàlla ñu man doon mu ne wa man tafaqqaha bila tasawwufin fa du tafassuqin sarihin fa'arifi mu ne wa man tafaqqaha képp nag koo xam ne dafa toppatoo xel xam-xamu fiq bëgg am dégg-dégg bu xóot mooy toppatoo fiq ilmul fiqhi bila tasawwufin waaye doya dal tasawuf ne ah mooy lay lay may sellal di sellal sa biir ak di sellal sa jëf yoo yële nga jàng ci fiq la koy sellal ba tax nga koy def ngir yàlla kese nga ne sama yoon ñawul ca lay toppatoo lale xam-xam ba may tax ma ma daal di ciy jotee mu ne waajoo jële fa du tafassuqin kooku ab kaccoor la boroomu kaccoor a ngongo ak kaccoorte boroomu kaccoortee ngongo ku génn topp a ngongo sarixin bu leer nañ amul dara leen ciy laab-laabee faari fi nañ ko xam waaw ndax waa ju mel nii day bëri ay pexe gis nga ku dégg fiq bu baax ba pare ak ragalam yàlla ndax lii nii tasawuf avec ay mu tasawuf mooy mooy mooy ragal yàlla xam nga moo tax ma lay junj ca daay bee weesu naan borom bi nee na man du man nag mu luudul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqiin wala léegi lañ ko wax voilà borom bi du nangu ludul ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla mais xam-xam bu nëbbu bi. mais mooy mooy mooy ragal yàlla mooy ragal yàlla la tudd waaw taqwal ilaahi zahiran wa baatinan mooy di def mbir yi comme ni ko nga xam ne noonu la ko Cheikh Ahmad at-Tijaani radiyallahu anhu wax ñëw bu ñuy gis définition yi sëñ bi di joxe <coughs> yi waa tasawuf di joxe noonu la mooy ragal yàlla ci biir ak ci biti ci li nga xam ne moom noonu la ko gërëme pas yow ni ko gërëme waaw ci jëf yépp loolu mooy tasawuf loolu yow nga ne man sama yoon newul ci ragal yàlla moo tax waa jii mu naan kii nii moom ki nga xam ne day toppatoo fiq rek bàyyi bàyyi sellal ak la nga xam ne ragal yàlla nga war a ànd ak jaamu yàlla googu ak fiq ba kooku moom boroomu kàccoor te génn topp lay doon bu leer nañ faari fi na nga ko xam parce que day bëri pexe fii mën a ñëw ci zakat xam ne boo war naa joxe zakat muy teg ay xiyal ay pexe jël jël benn kees def ci alal ji dal di koy jox benn waay waay yoo xam ne jox ko ko nag comme si daf ko koo may quoi léegi bu ko waay yi jëlee ndax moom euh, suba la la la la la la la <coughs> xawalaanul xaw li <coughs> ci alal ji suba la war a mat mu ne waay yow man daal fekk matul wóo bu matee dama cee war a génn léegi mu ñëw deux jours avant. wala mu daal di koy jox benn waaye comme si da koo may waaye ñu téye ko tamit dem denc ko këram saabu xool mu ñëwaat ca gannaaw <coughs> naan ko man nga maa jaay kees ga ma la mayoon nga ma la joxoon. parce que pour wax na léegi boobu mu ko jëlaatee ci moom entre temps moomatu ma ko woon waajee ko moomoon kon affaire bi dagg na ko waa xawalaanul xaw li mooy at mu bi jeex na parce que entre ñaari bés yi desoon moomu ma ko woon keneen a ko moom ma ñëw jëndaat ko ci moom teg ay pexe yooyu nga xam ne moo alagoon waa banu Israël ñu bari ci ñoom. alayhi salaatu wassalaam ndax israilu hu yaqub alayhi salaatu wassalaam voilà moo tax bu ma nee banu israil man alayhi salaatu wassalaam ndax israilu mooy seydina yaqub alayhi salaatu wassalaam ñu bari ci ñoom noonu lañ doon def lu tax waa ji di def lool parce que ragalul yàlla ay pexe lay teg waaw <laughs> mu ngi noonu kon kooku ku leer la léegi nag waa keneen ki nag mu wa man yakun bi aksi daa fa innahu ilaa tazanduqin amalu sha'nahu mu wa man yakun képp nag koo xam ne dafa nekk bi aksi daa mooy contraire bii mooy lan xam nga njëkk na la wax ki nga xam ne moom fiq bi daal la jël la la la toppatoo kantaa lay sellal mbiram ya jëfam ya ca fiq lam jàng ci fiq yoonam newu ci mu ne kooku boroomu kàccoorte la bu leer xam ko mu ne waman yakun képp nag koo xam ne bi aksida mooy kooku moom tasawuf nee na moom day sellal quoi moom sellal waaye nag yoonam newul ci mais jëf yi may sellal <laughs> nan lañ koy defee nan la ko nent ma sa sa jàngale nan la ko suñu borom jàngalee moom mu ne yoonam newu ci mu ne waajooju fa innahu gis nga waajooju le ilaa tasanduqin moom gis nga ca naa naafiq yu mag yi ñii yi façon temps yonent bi alayhi salaam ñoom lañ doon al munaafiquun al kibaar naafiq yu mag yi waaye mooy koo xam ne day nekk ci biir diine ji di mbubboo diine ji di wane ne sax sëriñ la bu fi mag wala ku ku ku sell la ku baax la ndekete yoo lépp lu yàqu moo ko yàq mooy li muy wane ci biti ak lim gëm li nekk ci biiram dafa wute waaw foofu la jëm pourtant ab ab ab ab ba muy tàmbali moo doon sellal waaye foo jaar fa nga jëm moo tax mu ne amaalu sha'nahu ci zin ak tazanduk zindiqiya nekk koo xam ne ku bon ñu bon ñu bon ñu yées ñooñu te rëy mbir yu yées ah te daal di koy toroxle ci fa seen borom yàq kese lañuy def ci diine yi mais nag boo leen gisee seen biti yëpp dañuy wane ak sell te ñoom ñoo sell ñoom baatin quoi ñoom affaire u baatin gars yi ñoo xamul ñun ñoom affaire u charia noonu suñu affaire voilà ñun xaqiqa bi